farraqahu Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma fil muqaddima fi faslun fi tilaawati wa ma yata'allaqu biha laa tahjuranhu watluhum abida wastambitam mashita minhu abada min al-ulumi mithla saalixi salaf id kulluhum min lujji bahrihi gharaf kon fii lañu yemoon gisoon nañ ñaar yi mu doon wax di joxe ay ndénkaane ki nam ma dem ci boroomam ngal la waay bul bul bul tongu ta bul bul bul bul gàddaay alquran dee ko jàng dappetoo ko saxoo ko waaw te dee ci tiire di ci génne maa shitta lu la soob minhu ci alquran abadan ba faw min al ulum ci xas fa xeetu xam-xam yi comme ni nga xam ne saalihu salaf way baaxu dawla ya radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala aaliyal jinaani maskanahum wa maswaahum ya nga xam ne ñoom noonu ndax ku nekk ci ñoom it kulluhum ci duusi min lujji bahrihi ci duusi géeju alquran xaraf ci lañ tànk waaw waaw mais lii mu wax nii est ce que ñépp ko man mooy istimbaat jàng bi moom amul kenn ku mën a toog naan man manumaa jàng alxuraan mooy da koy mooy xanaa lenn nga ne man jànguma arab mais da koy jàng waaw da koy jàng lool du xaste de euh, euh, jànguma woon du xam nga lu ma xam ne man xamuma te du sam xel mu naqaree tax wala borom bi daa woon sam xel dafa naqari ba daanaka mënoo jàpp mais boo man de jàpp waxuñu sax ngay mokkal boo mënee liir wala boog yow jafe la la lool waxu mooy de toute façon gaa yu bari ñi lay ñooñu du ñooñu voilà du ñooñu mooy problème bi nekkul ci man jànguma woon xam nga problème bi fu ne yow nga yëg ne léegi jàngoo def nga constat bi def nga diagnostic bi ba xam ne yow lii moo la dal alhamdulillah waaye nag daa am ci lu la war a yóbbee man bu ma gisee sama kër xool ne am na problème mu tiwo boo xam ne dafa toj te tiwo robinet la ndax leer na ma ne bu ma ubbee bu ma coupé naa contour bi fee ndax li doon siit ndekete yoo li doon tuuru ndeke fii la ma coupé contour bi mais léegi nu may def def naa diagnostic bi mais dama koy fexe woo benn bu dee man manuma koo defaral sama bopp ndax awma les compétences d'un plombier hein manuma def li plombier di def manuma def le bricolage ndax je ne suis pas monsieur bricolage <laughs> hein monsieur le bricoleur du ma moom nan laay def mais damay seet koo xam ne yaakaar naa ne moo ma ci tane koo xam ne loolooy métier ndeem am naa lu ma ko fayee ah ne ko sëriñ bi damaa bëggoon nga ñëw defaral ma sama tuyau ndax ndox ma manuma ko utiliser ci kër gi te dañoo war a togg dañoo war a sangu boobu ba léegi te tuyau daa toj xam nga yaa ngi outil lu faj loolu le waa léegi lan moo tax nag bu dee ci wàllu diine moom ak lu jëm ci wàllu yàlla yow ba nga defee sa constat ne problème am na te kat sii tub bu toj sa kër moo gën na sedd fuuf siituk lu jëm ci sa borom loo xam ne danga koo deful ba muy siit du àgg ca sa borom ndax suñu borom dane man jaa bil xasanati képp ku indi bi ngay ñëw nga indaale bil xasanati ci lu yiw yow bu dee lu yiw yooyu rogalaat na jotoo ko woon a sax def lañ ci jotoon a def yàqaat nga ko ci ay man nag la tubtilu sadaqatikum sadaqatikum bil manni wal adha yàq nga ci yooyu mooy tiwo ba toj na gis nga tiwo bi war a dem kanaal bi mu war a jaar ngir dem ci sa borom tabaaraka wa yow boo fi defee man nag adha di ñaax nit ñi man ba doon man comme niñ ko fi gisa woon di lor gaa yi di def lu baax ba pare yàq ko loolu mooy tiwo ba mu waroon a jaar mook sa robinet bee yem mooy du àgg de léegi nag da nga koo war a réparer nan laay def ma génn ci yooyu te dellu tuub ci sama borom tabaaraka wa taala tey jéggalu ñi nga xam ne tooñoon naa leen kon nag xaw ma loolu benn diagnostic la mooy gis naa li ma dal ne baaxut léegi dama ciy fexe ut ay saafara saafara gi mooy ma fexe dem jàngi waaw bu dee ne manuma woon liir ma def lu tuumu jaral ma ko waaw ndax àddina bii suñu borom daf ñu fee indi ngir ñu jaamu ko waaw nekk fi nag ay liggéey jaamu yàlla la ba tax yow sa yoon newul ci lu jëm sa digganteeg sa borom te waxoon naa la liggéey jaamu yàlla la lool gis nañ ko ci téere bii sëriñ bi radiyallahu leeral na ne lool da ko ci yéene ah voilà waxtoon ñuy joyal yàlla la liggéey liggéey du jaamu yàlla ko doyalee noonu ko ci yéene boo ko ci ko ci am waaw kon nag affaire yi loolu la te loolu leeraloon nañ ko quoi walillahi alhamdu wal minna kon. jàngi ngay def fexe jàngi ba mën a liir ni liir waaw nga xamante ne yow ay ay xéewal ngay am léegi kooku nag mooy xam nga kooku même bu mënee liir wala ki mën a liir waaye xamul li baat yi di wax lu alquran ji wax hein xam nga kooku mënoo ñëw ne ko bon yow mii istambit aywa génneel ci alquran Euh, li nga xamante ne nii mooy ay àtte quoi ak façon xam-xam yi kooku mënul lool non non loolu man da nekk parce que amul les moyens laysa lahu ahl amul les capacité amul lan li nga xamante ne nii mooy euh, nan lañ koy waxe sax affaire boobu euh, les prérequis yi nga xam ne moom nga war a am d'abord moom amu ko waaw moom amu ko kon nag kooku mënula nekk loolu voilà loolu loolu mënula nekk loolu kon nag ñii ñi muy wax mooy ñi nga xam ne am nañ lee mooy mooy ñi nga xam ne borom bi def na azza wa jalla am nañ ci wàllu làkku arab am na luñ ci xam loo xamante ne nii dina tax ñu xam lan lay wax waaw waaye ci wàllu xam-xam yi nga xam ne day tourner autour de alquran waaw xam li nga xam ne mooy mu mufassiruna yi xam ci wàllu xadiis xam ci wàllu usul ak façon yu mel noonu usul da koy man xam nan ngay génnee waaw léegi kooku la ñuy wax ki nga xam ne moom am na darajatul ijtihaad mooy di yulli dayog coonoom ay effort yoo xam ne bu tiimee texte alquran xam nan la ciy génnee comme ñoom ñooñu la ñuy wax mais ki nga xam ne manul loolu kenn du la ne ko kaay fii nga def ko élève bi nga xam ne daa nekk primaire di door a jàng ABC kenn du ko ne sa waay yow ñëwal fii ci problème grammatical bii ah est-ce que instant bi dañuy génne lu bees wala le bu dee mathématique théorème bu bees loolu kenn du ko jàngal kenn ko ko habilité wul mais ñi nga xam ne ñoo dem ba nekk des des des professeurs émérités ñoo xamante ni dañoo nekk ci domaine bi ñoo xam ne ay référence lañ waaw kay kon nag affaire baa ñu noonu le te loolu njàngam moomu dafa am solo ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane mathalu alladhi yaqra'u al-qur'an wa huwa xaafidun lahu ma'a safarati alkiraam wa mathalu alladhi yaqra'u wa huwa yata'aahaduhu wa huwa alayhi shadiidun falahu ajraan la kama axrajahu alimaam seen uh, imaam imaamu Ahmad imaamul Buxaari imaamu Muslim ak ñoom imaamu Abu Daawud as-Sijistaani yu na ko noonu al imaamu Daarimi rahmatullahi alayhi soloona ko ak al imaam at-Tirmidi ak al imaam ibnu maaja ñu jëla ko ci sayyidatu aisha bint siddiq radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne yonent ma lay saar saam nee na mathalu alladhi yaqra'u alqur'an misaalam ki nga xam ne day jàng alqur'an wa waaw xam ne da koo waaw wa huwa haafizun la allahu akbar ah kooku lan mooy xew day ànd ak yi nga xamante ne ma safara waaw day ànd ak malaaka yu tedd yooyu alkiraam yu tedd yi day mel ni ñooy ànd loo ndax fooy jàngal quran malaaka yi dañuy ñëw dañuy teew woon nañ la ne am nañ borom bi daa def ñoo xam ne ci malaaka yoo xam ne yu baax di wër ci kaw suuf di xool rek fu ñuy tooge di fasant di fa tudd borom bi hein mu ne wa mathalu alladhi yaqra waaye misaalam ki nga xam ne moom day jàng wa huwa yata'ahadu mooy affaire bi mu ngi koy jéem miin waaw di essayer di def li nga xamante ne nii hein mooy eh, eh, di def ay effort di ko jéem a miin wa huwa alayhi mu tar ci moom xam nga koy tàmbali day tar ngay kii day waaw fa qaala fa qaala lahu yéen yu mel noonu mu ne kooku tamu tar ci moom mu koy jëlal ay waxtu wala ay kii mu ne kooku moom dina am lan lay am wa huwa alayhi shadid falahu ajran dina am ñaari pay kon nag mu ngi noonu kon nag istinbaat xam nañ ñi koy def ñiy génne dara ci ay atte du ku nekk ñi ko man la waaye jàng moom ku ko gépp ko man ku ko manul nga fexe ko man wallahu ta'ala a'lam